<laughs> kon waaw kon nag mu ngi noonu kon lii c'est juste pour wax la ne pour dalil li Sufyaan doon di wax Sayyidina Sufyaan mooy boo nee dégg naa Imaam An-Nawawi di wax kon gis nga sama tegtal léegi ci hadiis Yonent bi alayhi salaam nit ñëw ne ko dégg naa Yàlla wax te neew ko eh, eh, eh, nga ne la <laughs> voilà moo tax ku jàng alquran man nga ne dégg naa yàlla di wax ci suuratul kahfi nangam ak nangam te wax nga dëgg bu doon ay neen la yonent saa salaam ka ko waxoon ci kanam dina ko ne waxu dëgg wala du nii déedéet kenn du waxe nii waaw kon <laughs> buñ ñëwaatee fii Seydina Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu mooy doom ji Abdallah bo Abdallah mu ne yonent saa salaam ne ma kon lan laay def yonent saa salaam bu nit ñi melee nii mu ne ma ilzam baytak taqool ak sa kër wamlik alayka lisaanak sa làmmiñ na nga ko téye na nga ko moom gisoon nañ baabu hifz lisaan gisoon nañ ko fi tarul ñu ciy taxawaat wa xud bima ta'rif del jël ci li nga xam ci diine diine ju leer nga xam ne lii la yonent saa sallam digle mu leer amul benn lënt lënt nga jàpp loolu te ci la woon te nga bàyyi ñii waane waane lu di indi lu bees ak yoo xamante ne ay choses kese ay yu beru yoo xam ne boroom xam-xam di ko doon wax nga xam dañ koy nettal rek ci téere yi ngir wan ne wute bi am na nga bëgg koo def diine wal iyaazu billah wa alayka bi amri xaasati nafsik te nag maa ngi lay dénk sa mbiru bopp na la sa cuggal guy daal di day wa da'anka amral amma kanta mbiru awaam yi moom na ko bàyyi waaye lii benn stade la waxoon nañ la ko bu baax mooy xadis Seydina euh, Abu Bakr bi radiyallahu anhu bi mu defoon xutba te mooy premier xadis euh, euh, premier wala deuxième xadis ci musnad imam Ahmad bi nga xam ne naan yéen nit ñi yéen a ngi teg li nga xamante ne nii mooy xadis bi loo xam ne aaya bi foo xam ne du palaasam mooy ya ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum waaw la tadurrukum man man man man dalla idha ihtadaytum xadis boobu noo aaya boobu naan borom bi tabaaraka wa taala naan yéen ñi gëm yàlla na leen seen bopp doy waaw waaw na leen seen bopp doy bu mu leen eh, eh, lor du leen lor eh, cànku teg ku cànku bu dee yéen dogmeen ci yiw loolu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ci kaw minbar bi ne xalifa defoon na attiré woon na ci attention saxaaba yi surtout seen taalibe yi ci léegi boobu que ne léegi yow nagal kii bàyyi al amru bil ma'ruf mu ne déet waaw yeneen tubaab saa saa nee na dee leen lu baax di tere lu bon ba booy daa am boo xam ne fekk nga yow def nga yii ba pare moo tax ci hadith sayna Abu Sa'labatul Xushani bi bu mel noonu la ma bi nga xamante ne nii Abu Umayya ash-Sha'bani moom la ne damaa laaj sayna Abu Sa'labatul Xushani radiyallahu anhu saxaaba yonent bi alayhi salaam chasseur la bu doon jóge Sham di ñëw Medina. radiyallahu anhu mu ne fekk mu laaj ko lii mu naan ko euh, laqad sa'alta anha xabiira ci aaya boobu alaykum anfusakum na seen bopp doy mu ne ko laaj nga ko xam waaw <laughs> waaw mu ne laaj naa ko nen saa salaam mu ne di ngeen bali tamiru bil ma'ruf wa tanahaw anil munkar li am ba des dee leen digle njekk tey terewante dee leen digle wante njekk tey terewante li nga xam ne mooy safaan xatta ida raayta soxan mutaa wa hawan muttabaa wa dunyan mu'thara wa i'jaaba kulli di ra'yin bi ra'yi fa alayka bi nafsik wa da'anta al-awaam voilà booy xadis boobu rek alhamdulillah siiw na taxawoon nañ ci waaw dée leen digle ba ni ngay gise ñoo xam ne ak nay goo xam ne moom la gaa yi moom la ñuy topp waaw kenn defatul dara ngir yàlla ku la ci gën a kuuñ la nga ne diw la ndax nay waaw topp ak bakkan topp bakkan ak bànneex ak àddina goo xam ne moo am jeexital ci képp daanaka koo gis ku nekk nag daal di yéem mbiru mooy xalaati boppam moom pour moom moo gën a sell moo baax xalaati ñu ci des euh, lu yées la lu bon na du tus waaw mu ne bu boobaa nag yow def nga li la waroon mais doo def yow defoo dara ba pare ñëw li parke gaa yi taxaw fee naan xalakan naas yeneen saa sam ne déet ida qaala ku wax ne halaka naas yow ahlakuhum yow yaa leen gën a alku waaw ñun ñu alku nañ yaa leen gën a alku wala yaa leen alak ci salaam nañ kese waaye alku dëgg-dëgg waaw <laughs> kon lii hadis bi xusaale gi yeneen tubaab saa wax nañu kon ana naka la doxale waaw allahu akbar waaw moo tax bu njëkk bi comme lii mu wax wada anka amrul amma na la say mbir daal di doy bu boobaa. waaw yow daal li leer nekk ci julli juróom woor zakat koo mën a dimbali ak xadiis yi nga xam ne dañoo siiw di di wax jàppale wante dimbali wante soppante te yàlla tax yooyu ne ci waaw adkaar yonent saa saa loo dégg lu ci yonent bi newal ci lool waaw kanta yu bees yi gaa yi lu bés bu nekk ñu balee nag moom waaw moo tax ci beneen riwaay bi njëkkoon a tàmbali bi muy wax ak mbooloo mi yëpp yeneen saa sara ba daal di roofale loxoom yi ne bu dee xusaala yooyu mi naa seen bi yëpp yàqu dara baaxu ci waaw du ñu respecté benn euh, euh, benn kaddu amuñu kaddu ba pare ay trahir man la njëkk trahir wu man daal di roofale loxoom yi sahaaba yi na ko kayfa bina ya rasulullah sallallahu alayhi mu ne ma ta'rifun wa tadharuna ma tunkirun wa tuqbiluna ala amri khassatikum wa tadharuna amra ammatikum allah mu ne jël leen li ngeen xam comme li wax rek ibn Amr du moo nettaliwaat li ñoom la imam Abu Dawud a taqale ñaari hadith yi te mu ngi ci imam Abu Dawud a ñi ko solo ñu jàll moo gën a yaatal côté bi waaw rahmatullah alayhima jël leen li ngeen xam ne moom ngeen xam jàpp leen ci loolu sunna su sax alquran bi sax sunna su sax du leer nga xam ne amul ñaari boroom xam-xam yu ciy wute lu wute yu ndaw lu ñu xam la mu yàgg nekk leen ci loolu wa tadharuna ma tunkirun kanta li nga xam ne xamu ngeen ko ci diine baleen wa tuqbilu te daneen dégmal na leen seen cëggal guy doy ala amri xaasatikum lu leen yéwénal seen bopp seen digganteeg seen borom wa na bàyyi leen amra amatikum li ëpp ci yéen comme que noonu lañ mel ba leen deese leen ginnaaw lii lépp mooy phase ginnaaw bi nga amru bil ma'ruf ak nahyu i xamante ne mooy anil munkar waaw léegi kon gis nga xadis bi xadis bu garaw la voilà mane lii daa nekk hadis boo xamante ne un hadis très grave boo xamante ne nii Seydina al-Mirdas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaw léegi mu des côté bi nga xamante ne moom la naan borom bi ñiy des ñooñu cox yooyu ñooñ nga xam ne mooy ñi gën a ñoo fiy des nga xamante ne nii duñ leen borom bi laa laa yubaalihimu allahu taala baala waaw alimamu alhafid ibn Hajar mu ne qaala alxataabi mu ne alimam alxataabi comme que hadis bi gis nañ daa am euh, am na lu ci imam Abu Dawud laal même bu dee ci beneen saxaaba la jóge radiyallahu mu ne imam alxataabi nee na loolu mooy lan laa yubaalihimu allahu baala mooy laa yarfa'u lahum qadra te imaamul Xattaabi def na euh, shara sa imaamul Buxaari mais bii moo gën a siiw bële euh, laa yarfa'u lahum qadara mooy borom bi tabaaraka wa da leen dul yëkkatil benn dayo du leen dox benn dayo wala yuqimu lahum wazna dañoo def lu mu leen di yëkkatee benn dayo wala du leen tegal benn balance waaw waaw mu ne yuqaalu baalaytu bi fulaanin wamaa baalaytu bihi mooy faale naa diw wala wamaa baalaytu faalewu ma mu mubaalaatan wa baaliya wa baala waaw allahu akbar ah allah mooy amul ci ñoom benn soxla amul ci ñoom benn soxla waaw benn soxla noonu la leen di bàyyee rek ñuy wëndëg nag parce que en borom bi ci maadu teem la leen di seetaan waaw ñu nekk ci àddina bi nag nekk seen seen seen seen sauvagerie yi waaw mbon bu nekk dañ koy franchir dañ koy franchir waaw al imaam al haafid Hajar mu ne qaala Ibn Battal waaw waaw léegi avant lool mu ne waqa fi aaxiri xadiisi al-Fazaari al-mazkuura aanifa mu ne ñëw na ci xadiisu al-Fazaari bi ibnu euh, zawj Umar hmm? yaa ngi fàttaliku mais moom lañu waxoon sànq moo doon wax ne euh, te te mu ne la xadiis boobu nag neewul ne yonent bi saa saa moo ko nettali waaye loolu kenn du ko waxe xel. day yor hukmu raf waaw day yor atteeb loo xam ne lu yëkkati la lu yëkkati ku la ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam allah allah léegi ci hadis boobu la lay wax ne euh, ca fin ba fam jam nam jeexe woon dane mooy bi muy wax rek dañuy tëbu tazhabuna da ngeen di dem mooy alfazariya imraatu umar mu ne yeneen saa bon bon da ngeen di dem mais waxul yeneen saa sam nee na alxayra fal alxayru fal ki gën topp ñi baax di baax di dem hatta lam yub la yabqa minkum illa xusalatun ka xusalati tamr yanzu ba'du ala ba'din nazwal maaz waaw ñoo fi des ñu yées ñi tëbuwante mooy sëy en public ak ci mbedd yeeg ci télé yeeg leen di gis dara loolu garawatul comme li nga xamante ne noonu la ko bëy bi bu soxlaa amul nit ñi ngi feek yeneen bëy yaa ngi koy gis non non noonu lay kii wa ci kaw bu jigéen bi ay wo faj soxlaam dem mu ne ci hadis boobu ca jeexital ba da cee teg ne ala ulaika taqumu saa ci kaw ñooñu ci la saa di taxaw te lool waxoon nañ la sànq fàttali nañ la hadis Seydina Nawaas ibnu Sim'ana bi nga xamante ne moom lañ njëkkoon a gis ci baabul mansuuraat wal mulah yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon nañu ne gaa yooyee nga xamante ne nii ñoom ñooy yatahaarajuuna waaw mooy ñi nga xamante ne ñooy tëbante wallahu akbar di sëy seen biir katahaarujul xumur comme ni nga xam ne mbaan yi noonu lañ koy doxale mu ne woon ci kaw ñooñee ci ñoom la saadi taxaw allahu akbar waaw loolu lu gërëw a gërëw gëraaw garaaw garaaw waaw loolu garaaw la waaw nga xam ne ay gaay lañ ñoo xam ne gisoon nañ ko dama hadith sayna Abdullah ibn Amr ibn al-As mille huit cent dix ci buntu yoo xam ne eh, la doon wax dajjaal rek te mooy tom bi ñu génn waaw fa yabqa shiraaru nnaas fi xiffati at-tayr wa ahlaami as-sibaa laa ya'rifuuna ma'ruufa wa laa yunkiruuna munkaran allahu akbar ñi fii des bu ngelaw lu ñëwee rihan baridan min qibali sham la yabqa ala wajhi al ardi ahadun fi qalbi min xayrin aw iman illa qabadat nga xam ne ngelaw loolu sedd loolu jógee sham bu ñëwee amul kenn koo xamante ne xolam lu toll ni pepp wala lu ko gën a suufe ci ngëm yàlla mu ngi ci lu dul ne borom bi da koy jël ruuxam léegi ñu fiy des fa yabqa shiraaru naas ñi gën a yiis mooy façon yi mooy xosaale yi ñoom la ñoom la fii xiffati tayr nga xam ne ils sont invulnérables fitna gu ñëw pes leen yóbbu leen comme picc ni muy defee ku yëngu mu tëb noonu noonu la ñuy demee ci fitna yi gaaw bu ñëw rek da naan nii kii xanaa bii ci na ma sa dëkk déet bu beneen ñëwee bu du bee sax mu mu mu adopté ko luñ tel mel ni moo ci moo ci professeur émérite wala yunkiruna munkara lu yées gis lu yées lu jara bañ seen yoon xamatuñ loolu sax yooyu amatul ay frontières yooyu lu dul lu leen seen bakkan ne lii mooy li baax loolu kese lañ xam waaw loolu kese lañ xamaa ah. wala yunkiruna munkara mu ne fa léegi ñooñu ci la ñoom ci ñoom ñooñee façon yooyee ci ñoom la saa di taxaw waaw allahu akbar allahu akbar noonu lañuy nekk ahadana allahu min alxizlaani wa yabqa shiraaru nnaas yatahaarajuuna fiihaa tahaarujal humur fa alayhim taquumu saa'a hadiis Seydina Nawaas ibn Simaan noonu la jeexe woon te loolu mooy exactement li xadiisu al-Fazariya bii daal di indi ni ñu bon ñi xusaale yi bu ñu fi yàggee nekk fi nekk fi nekk fi ba ñoom kese nag ñu des fi ci seen kaw la saa di taxawee waaye loolu tekkiwul ne xusaale yi amuñu léegi am nañu mais ñu baax ñee ngi fi ñu baax ñi nag fekk ñu ngi fi borom bi du tukki la àddina waaw waaw li ñuy bari di submerger fu ne buñ doon lu nëb la dinañ pétrifier ci kaw suuf te sax à vrai dire ñun lu nëbb lañ waaye boroom bi ci lutfam ñeewantalam ngënëleem la def ne bàkkaar yi ñuy def attaaj ñi gëm yàlla sax borom bi daal di leen xañ ñuy muur leen xetu bakkaar yi ñuy def di leen xeeñ waaye siinoo kaw suuf kenn doonu fi noonu dëkk allahu akbar allahu akbar kon ñu ñëw mu ne qaala ibnu Battaal al imaam al-Haafiz Ibn bi muy sharah hadis bi mu ne qaala ibnu Battaal mu ne al-imaam ibnu Battaal al-Maaliki rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'atan nee na ah, fil hadis yi hadis bi dañ ciy jàngaan na mawtu saalihiin min ashraati saa'a keneen waat faatoog ñu sell ñi ñu baax ñi riyaadu saalihiin saalihuun yii ñuy waxtaane seen mbir ci di ko li nga xam ne moo leen di alquran ak waxu yonent bay saa saam bokk na ci liy wane ne saa mu ngi jege ci mandarga yi mooy ñu baax ñi di dem te loolu xadiis yi wax nañ na ko waxati waaw mu ne fii nekk na ci xadiis bi leneen luñ ciy jànge imam nu Battaal ba léegi rahimahullah an nadbu ila iqtidaa'i ila al-iqtidaa'i bi ahli al-xayri wat-tahziiri min muxaalafatihim xashyata an yasiira man xaalafahum mimman laa ya'ba'u Allahu bihi waaw mu ne bokk na liñ ciy jànge mooy sopp bal sax dama naan mbir mi li nga xamante ni di roy waa yiw loolu daa nekk farata parce que borom bi dañu leen jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun binduma jinne nit lu jaamu ma di ma toroxlul wa maa wa maa xalaqna as-samaawaati wal wa maa baynahuma laa'ibiin borom bi ne binduma asamaan ak suuf ak li nekk seen diggante ngir fo ak di fo kon roy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci li yàlla tax mu binduñu nee na loolaa tax waxuma nat bu kese comme l'imam Ibn man dama naan loolu xat man la waaw farata la di roy waa yiw wa tahdiiri ak di dànkaafu di moytandikuloo ku nekk min muxaalafatihim ngay wuteeg waa yiw xasiyata sinon la ngay la gete la nga xam ne mooy nekk épée de Damoclès bu tiim sa bopp bi li ngay ragal mu dal la mooy an yasira man xaalafahum képp ku wuteeg waa yiw nga mujj bokk mimman laa ya'ba'u Allahu bi mu nga xam ne borom bi faaleetu leen ci dara waaw borom bi da leen a am na nit ñoo xam ne borom bi da leen a jéppi aadana min hada waaw ba en fait mais jéppi ñim leen jéppi du dagg dara ci xéewal yim ne woon moom la leen di yakkal ci kaw suuf ba kere ñu fiy jóge dañuy nekke monte yu rëy seen affaire bi gën a dox waaye loolu mooy njaw yàlla alquran yàgg na koo wax waaw alquran yàgg nañoo wax kaa yu mel nii kenn borom bi loolu la ko war waaw waaw nekk caay caay di def lu la neex ginnaaw bi la aaya yàlla dikkalee waaw borom bi mel ni dalaa ba ngay ngay ngay dof doflu bu bés bi mu lay xaar ndax inna rabbaka la bil mirsad fa lamma nasu zukkiru bihi gis nga bi ñu du fàtte ah non bi ñu tegee ne délaissé bàyyi li nga xam ne moom la sama yonent yàlla yi saa moom laa leen chargé yónni leen ne ñu wax ko jaam yi gis nga peuple bu ne bañ jëlee loolu jël ko nit dege sànni ci poubelle bi di doxe seeni bànneex ak seeni ah plaisir satanique borom bi nee na fatahnaa alayhim abwaaba kulli shay dama leen ummil bunti façon xéewal yu ne ñu ngi mooy yàlla économie bi dox l'argent coule à flot lépp alal bari waaw la classe moyenne bari affaire yi di dox gaa di waay yow les vols ta su ne avion wa ngi naaw di dem di yóbbu gaa yi ñuy doxantu ji di dox seeni soxla ak seeni commerce ak seeni business taw yi di am meññeef yi di gën a rëy di gën a baax pomme yi di gën a neex orange yi di gën a mat waaw fatahna alayhim abwaaba kulli ci mbiru àddina xatta ida farixu bima uutu ba loolu nag da leen di jay xam nga nit moo tax façon xalaat din la boo xam ne yéefar yi dañ koy xalaate mais jullit ñu bari wal iyaazu billaah dañuy xalaate woon surtout ñi nga xam ne xamuñu ñi nga xam ne ay lamda lañ mooy xam-xamu diine amuñu ko mooy waxu bu dul woon dëgg du yàgg waaw lii nii ñu nekke bu dul woon dëgg du yàgg te sa bés bu nekk mu gën a neex at mu nekk suñu li ñuy def gën a rafet gën a neex gën a yaatu bi weesu woon loolooy wane ne kon dëgg la ay suñuy maam doon ko def ba jox ñu ko ñun ñu fas yéene koo jox suñuy sët lu du dëgg du yàgg loolu du waxu diine wax naa leen waxati ne Iblis ñun ñépp xam nañ ne moo fi jiitu suñu maam Adamu alayhi wassalaam moom la yàlla njëkk sànni dàq ko tardu ko. ca péey ya yu asamaan dàq ko wàcc ko suuf ginnaaw gi la sunu maam ñëw fii te fi la ko fekk alayhi salaatu wassalaam te asamaan ya bañ koy defar Iblis a nga fa woon kon te ngi fi ba léegi du nekk nen képp koy wax ci yooyu Iblis la gën a yàgg te pourtant lam yazal baatila Iblis dañul di nekk neen l'incarnation du neen waa non bàyyi lool c'est lui le par excellence moom mooy baatil moom mooy le néant kon nag ay lu dul du lu dul dëgg du yàgg loolu waxi caaxaan la waaw l'empire romain ak a yàgg ci kaw suuf ak a fee yàgg ñu ñuy wax ay lu dul ci yàgg waxuma la l'empire romain rek révolution française sax a leen gën a yàgg <laughs> Constitution française 1789 ñu bari ñuy wax révolution française bi nga xam ne boo indi république ba ñu nekk cinquième république instant bi mais ñoo gën a yàgg gaay léegi est-ce que daa tax mu nekk dëgg kallaa mukk kon loolu waxu ko xamul la borom bi ne dama leen di jay di leen ubbil mboolem bi ñu bàyyee sànni fële waaw ñoom nabadu ma unzila alayhi ilayhim wara'a zuhurihim ñoom dañoo sànni li ñu wàcc woon ci yéen ñoom muy leer waaye yow seen gannaaw doq lañ ko tëmbil sànni toog borom bi ne waaye teewul moo bi leen buntu xéewal yi waaw hatta ida farihu bima utu hatta boo aka yàgg foog ne ay at suñu dund yu gàtt yi ci lañ koy lattay ba ni ne ci la ñuy nag déggee déggoo xam ne yàlla taxut di jubilé ci mooy yàlla di kontaan ci mooy yàlla di ko déclarer waaw ne n'existe pas affaire arrière la doyloo kontaan ci li leen yàlla jox kat ndax ñu jàpp ne seen nguuraay bopp la waaw c'est leur nation qui est travailleuse bosseuse boroom bi na nag ba jamono jam ma neexe axaz axaznahum baxta ci laa leen di jàppe ci mbetteel njàpp gu metti ci mbetteel ngir toroxal leen fa idahum mublisun ñoom ñëpp laa ñooy torox kon kenn manula xame mbir yi eh, nangam waaw kon lii ñoo am nu Battal di wax dafa am solo mooy tandakuloo moom dane nadd sopp guñ sopp man ma ne farata gum nekk di troy waa yiw ak dànkaaf ak di moytu na ko di wuteeg waa yiw ndax ragal boo nekkee koo xam ne da ngay wuteeg ñi baax ñi yàlla bëgg nga nekk ak ñoom fam la bëgg di gis ngay wuteeg ñoom bala nga ànd ak al ashrar al ashqiya ñi nga xam ne ñoom li yàlla dégle lañu ne duñu def li mu tere la ñuy def nga mujj nekk mimman laa ya'ba'u Allahu bih waaw nga bëggul bokk ci ñi nga xamante ne borom bi tabaaraka wa ta'aala soxlaatu leen dara waaw waaw doyeetu leen dere dere waaw soxlaalatu leen tus waaw loolu loolu garaaw loolu garaaw waaw te borom bi waxoon na te jeexital suuratul furqaan qul maa ya'ba'u bikum rabbukum lawlaa qul maa ya'ba'u bikum rabbii lawlaa du'aa'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakuunu lizaaman Allah borom bi waxoon na yonent bi alayhi waxal ma jaam yi ne maa ya'ba'u bikum rabbi borom bi doyawlu leen dara amul dara lu muy xaar ci yéen lawlaa du'aa'ukum bu dul woon seen jaamu gi ngeen koy jaamu ndax ad-du'aa'u huwa al-ibaada bu dul woon dagaan di ngeen koy dagaan mutadarri'in mutaxaashi'in di toroxlu ngir seen boroom di ko dagaan di ko ñaan waaye di ko jaamu sey budul woon lool budul woon loolu du leen bàyyi xel du leen faale ndax bu boobaa budul woon lii faqat day doon nekk ne kasbatu ñeen yéefaru Makka yéen weddi ngeen ay budul woon ñi biir seen biir ñi baax <laughs> kon ne mbugal mi dina takkoo génn fu ngeen mën na wala dinaa leen may muy neex ba jamono ji ma leen di jàppe waaw moo tax wa an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka waaw dankan am na lenn lu am ci àddina bi mais fi muy gën a mooy safa mooy mooy buñ demee sawara waaw waaw moo tax ngay gis fii muy neex kooku moom même bu dee dankan gi ci côté xol bi waaye ci biti moom moo ngi milliards di ci bànneexu ak alal jeeg yooyu mais xol bi des na xat na moo tax léeg-léeg mu rey boppam waaye nag fi muy gën a réaliser mooy bu demee sawara nag wal iyaazu billah adana allahu min hada kon nag mu ne imam ibnu Battal ah mu ne rahimahullah wa fihi annahu yajuuzu inqiraadu ahli alxayri fi axiri zaman hatta la yabqa illa ahlu shar mu ne ci jàngi tamit ke ne possibilité waa yiw ñépp jeex tàpp te loolu gis nañ ko ñun doonu ñu ko waxati xadiis Seydina Nuwaas yi ñu gis ak yiñ la fàttali Seydina Abdallah ibn Amr yeeg yooyu doon wax ci wàllu dajal fàttali nañ partie bi ñu ci bi bi tëkk bi lëkkaloo fii léegi loolu moom yonent bay saa saa am gis nañ mu leeral ñu ko foofu waaw que ñoom ñépp seen dem jeex loolu luy waxuma possible mais lu nekk la luy ami la kama axbara bihi as-Saadiq sallallahu alayhi ah waaw mu ne wastudilla bihi dañ ciy jànge tamit di tegtaloo ci lii ala jawaazi possibilité xulwil ard wala xalwil xulwil mooy daal di set wecc xalwil ard set wecc min aalimin ci boroom xam-xam waaw xalaa yaxlu xalwaa xalwul set wecc min alimin ci boroom xam-xam hatta la yabqa illa ahlul jahli sirfa ba mu des ñi nga xam ne mooy les ignares kese waaw te lool gis nañ ko wax nañ la hadith sayyidina Abdallah ibn Amr bi eh, Jaabir boo eh, hatta idha lam yubqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala allahu akbar allah wallahu ta'ala a'lam kon hadith bi al-aliyyil azim waaw xadis Abdallah ibn Amr hatta lam waaye xadis bi la doon wax sayyidatu Aïsha bi muy bi muy aji sayyidatu Aïsha ne ne ne Urwa eh, war na fi jaar day aji dawal nga dab yu nga laajal ma ko ay ay ay ay yu mu dëkk ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ko ay xadis doo xadis bi sayyidatu Aïsha jaaxle mooy xadis bi mu ngi ko doon dóor dégg. mu bàyyi ba at mi ñëwaat mu déggaat ne Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu mu ngay rombaat côté boobu Médine ngir dem aji mu ne waat dégg naa Abdallah na mu ngi fay romb dawal dawal dawal dawal fekk ko xam ne nga laajaat ko xadiis ba mu la jàngaloon at mee weesu Urwa nee ma dem laajaat ko ko mu nettali ma ko comme ni ma ko nettali woon ne moo ko dégg ci saa salaam mu ñëw Seydina yeneen Sayyidatu Aisha ne man de gisuma kon Abdallah ibn Amr takk na bu baax xadiis yu ne saa saa laa lii ma suma moom <laughs> kii lii man xaw ma ko waaw gis nga soxnaam na woon doon ne mooy seen Aysa am na xam yoo xam ne seen bari góor ñu doon ànd moom si biti léeg-léeg mu demoon ci xare yi waaye ni góor ñi di takkoo woon ak moom ci biti ak bu sori woon loolu ñoom moo doon moo tax xam-xam complémentarité la waaw li jëm ci wàllu kër lu bari boo ko bëggee xam jaaral ci soxnaa yonent bi alay salaam waaw ci dundu yonent saa salaam kantaa li jëm ci biti nag lool xoolal saxaaba yi doon ànd ak moom radiyallahu anhum feneen fu ci kër gi kese kon nag ci kaw noonu lañu yem waay waay sallallahu ala rasulina way waaw al akbar jàngalekat bu mag bi yal nañu borom bi